eh mu ne taman yëguma ko nag warajaatu xazinan min man'i nabi sallallahu alayhi wa sallam wa min maxaafati an yakuna an-nabi alayhi wa sallam wajada fi nafsihi alayhi nee na mbir mi ma ma dellu nag xazinan sama xaal sama état maa ngi dellu nekk koo xam ne ku triste waaw njàqare dugguma lool ci bañ gi yonent ma lay saaf saam bañ bañ bañ ñooy jox lu ñu deme ci xare bi waaye du lool kese moo ma attristé loo de surtout ma ragal ne eh, ma nekk ci njàqare ndax ragal këne yonent ma lay saaf saam daf ma mere moo tax mu wax loolu waaw mu ne fa rajactu ila asxaabi fa axbartuhum alladi qaala annabi ñu ne mu ne ma daldi dellu ila asxaabi ci sama mbokk yooyu ci ashariyuuna yi fa axbartuhum alladi qaala annabi ah ma dem xabaare leen li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ma dem wax leen loolu xamal leen que ne yonent bi kat sallallahu alayhi wasallam nee na du leen du leen yebal dara du leen du leen jox dara lu ngeen wax waaye eh, imaam Muusaa ibn Uqba bi ñuy kii waxuñu ne woon moom it moom moom it solo lu mel nii eh, bi mu jëlee ci imaam Ibn Shihaab luy wane ne dëgg la lii mooy wax na ko waa ashari yu rëy mais wax na ko ñeneen mu ne moom imaam Muusa ibn Uqba ci loo xam ne mu ngi ko jële ci imaam Ibn Shihab bi sanadin mursalin saxiix mu ne wa jaa nafarun kulluhum mu'assir yastaxmiluunahu laa yuxibbuuna taxallufa anhu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala laa ajid qaala wa min haa'ulaa'i nafarun min al-ansaar wa min bani Muzayna imaam Muusaa ibn Uqba raxmatullahi alayhi mu jële ci imaam az-Zuhri mu ne dafa am benn mbooloo mu ñëw te ñoom ñépp mooy dañoo nekk ci difficulté mooy du ñoo xam ne ñuy woomal lañu way ñàkk lañu di ñaan yonent ma lay saab-saab mu utal leen ay dàbba yu ñu mën a war ngir man a mën a fekke xare bi ak moom laa yuhibbuna taxallufa an kenn ci ñoom bëggul yonent ma lay saab-saab mu bàyyi toog fii Medina moom bàyyi ko mu dem déet kenn bëggula wuteek moom wuti xare bi fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen laa ajid biñ ñëwee mu ne leen wu ma loolu mooy aw ma li ngeen may manu aw ma lu ma leen mën a waral de waaw mu ne wa min haa'ulaa'i bokk na ci ñooñu nafarum min al ansaar am mbooloo ci lansaari wa min bani muzayna ak waa muzayna waa bani muzayna kon ci kaw loolu bu dee ne mooy mursal la boo xam ne mooy dafa am mursal nag mooy kii bi des na càllale bi imaamu Zuhri moo ko nettali mais bu ñëwaatee ci saxi ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi kon imaam Seydina Muusa eh, Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu nee eh, bi ma delloo triste dem wax ko sama mbokk yi ne leen ah yonent bi daa lay saar saam nee du leen du leen yebal ci dara du leen amul lu mu leen di lu mu mu ne bi ma leen waxee lool falam albis illa suway'a id sami'tu bilaalan radiyallahu anhu yunaadi ay abdallah ibn qays fa ajabtu nee na naka laa dellu ba wax leen loolu informer leen tuuti laa toog mais daanaka lu ndaw waxtu kiiwu ndaw waaw lu ndaw laa toog rek iz rek sami'tu ma dégg Bilaal ma dégg Seydina Bilaal yu naa di di woote naan ay Abdallah ibn Qays di wo di ma woo naan Bilaal di ma wër naan Abdallah ay Abdallah ibn Qays ay Abdallah ibn Qays mooy ana Abdallah ibn Qays nee na fa fa ajabtuhu ma daal di koy tontu ne ko maa ngi waaw labbayka ya Bilaal maa ngi lay déglu Bilaal maa ngi nii fa qaala mu ne ko ajib rasuulallahi yad'uuk sallallahu alayhi wa sallam nee na sëy naa Bilaal ne ma ajib <laughs> wuyul rasuulallah yone ndaw yàlla li yad'uuka mu ngi lay woo xam nga li ñu mujjee gis affaire waxtaan seyna Abu Muusa al moo moo seyna Bilaal ñoo ne woon yaa ngi koy fàttale ko ghazwatu Awtaas nee na bi mu bi ñu faatee bàyyi xam bi Abu Amir ashari mu ñëw bi muy nettali ba ne kii euh, kaw kaw bi dafa ñëw ne Yonent bi alayhi salaatu salaam anjiz lii maa defal ma li ma di yoon Yonent bi alayhi ne ko abshir mu ne ko laqad aktharta alayya waaye yow mooy bi kaw kaw bi naan Yonent bi defal ma li ma di yoon Yonent ne ko bégal. mu ne ko waay yow sonal nga ma ak bégal waay tout le temps bégal nga may wax mu turne nee na man ak Bilaal mu nañu laqad raddal bushra faqbila antuma nangu leen mu laaj ndox jàpp ci buusu ci ne leen ngeen raxas ci seen doq yi te ngeen raxas ci seen ngeen raxas ci seen doq yi te ngeen naan ci ba yaay Ummu Salama dégg leen ne leen eh, desal leen seen seen seen ndey seen yaay ci mbir mi waaw mu ne ma ne kon Seydina Bilaal fa ajabtuhu ma ma tontu ko bi may woo mu ne ma ajib rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam parce que Seydina Bilaal en fait parce que Seydina Bilaal euh, waxoon nañ dafa bokkoon ci trésorier yonent sallallahu alayhi mooy ñu ko doon yoral alalam te tamit mooy li yonent bi alayhi salaam qurratu aynum wa ju'ilat qurratu ayni fi salaa loolu Seydina Bilaal moo yor caabi ji moo koy ubbi mooy mooy nodd waaw te da ko doon takkook moom di li ko liggéeyal ci ci lu ne moo tax yonent saa salaam boo seetloo bi ñuy tudd jataay bi wees Seydina Umar radiyallahu anhu dafa jekki am koy woo am na ñu ne boobu Seydina mooy bi mu eh, am na sax li kii beneen benn kii booy benn jaamu yonent saa salaam benn kii la moo ko ñëw ne ko kaay wuyu waaw mais mooy da ko doon liggéeyal di takkook moom saa su ne te loolu comme que yonent saa salaam bu julli jotee Seydina Bilaal day moom moo tax day nekk ak moom fu ne gis nañ keroog ci xadis bi nga xam ne moo doon wax julli iid gi bi mu waxtaanee def discours def xutbaam bi ba pare Seydina Bilaal la àndal ngir dem ci jigéen ñi fañ nekke ngir wax ak ñoom ne leen saraxe leen ndax gis naa ne yéen a ëpp safara waaw waaw <clears throat> moom la àndaloon mu tàllal mbalaanam jigéen ñi di jël seen takkaay ak seen or yeeg yooyu seen kii di di sànni ci kii bi waaw léegi nag kon mu ne mu ne ko kon wuyul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla li moo lay woo yaa abdallah ibn qais nee na fa lamma ataytuhu qaala xud hadayn alqarinayn li sittati ab'ura ibta'ahunna hina idin min sa'd nee na ma ñëw yonent bi aleyhi salaatu bi ma agsee nag mu ne ma jëlal ñaari gëléem yi mooy jëlal par ñaari gëléem yi lañu lañu boole waaw ay ñaar ñaar ay ñaar ñaar waaye euh, am na tamit ñu ne euh, que ne euh, benn gëléem it dañ koy wax loolu waaw mu ne ko jëlal yi par ñaar gëléem ba bu jox ko ay ñeenti gëléem ba fukk ak lan euh, li sittati abonra voilà six par deux deux deux plus deux plus deux mu jox leen six gëléem yoo xamante ne nii euh, mu moom da koo jënde woon ci Seydina Saad waaw lu mu jënde woon ci Seydina Saad waaw Seydina Saad bii nag ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na man lam yata'ayyan lii man huwa Saadun ila al-aan bii nii mu wax nii man ba léegi nii leeruma kan ban Saad la ko wax waaw ba mu ne nag sauf que sama sama sama xol daal li may wax mooy Saad ibn Ubaada la mais bon awma ci lu ma leer lool lu ma loo xam ne daal lu ma yaakaar rek la waaye moo xamaguma Saad bii ba léegi mooy kan moo daal yeneen ma ne saar ci daal lu ko jënde woon léegi euh, mu ne <coughs> mu ne euh, bi mu ko joxee lool mu ne bi bihinna ilaa mu ne ko fantaliq bihinna ilaa asxaabik yeneen ma ne saar ne ko kon jëlal siis giléem yi Euh, nga dem yóbbu ko ilaa ci sa mbokk yi sa àndandoo yi di al ashariyuuna yi radiyallahu anhum fa qul boo demee nag nang leen wax ne inna allaha aw qaala inna rasula allah ala haula farkabuhun nee mu ne leen nag bu ngeen demee bu ngeen demee nee leen wax leen ne buur yàlla wala mu ne boog mooy lool si kisàkka la que ne yoneen ndaw yàlla li moo leen yen ci lii moo leen jox lii ngir ngeen man ko war ngir mën a fekke xare bi farke bu farka bu hun na leen leen waaj na ngeen leen war ngir mën a fekke xare bi seydna abu muusa al ashari nee na fantalaqtu ilayhim bihinna fa qultu inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxmilukum ala haa'ulaa'i walaakinni wallaahi laa ada'ukum xattaa yantaliqa ma'i ba'dukum ilaa man sami'a maqaalata rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam laa tadunnuu annii xaddastukum shay'an lam yaqulhu rasuulullaah sallallahu alayhi wa sallam nag bon bi ma yonent mi alei satu salaam waxee jox ma six gëléem nag ne ma léegi demal buur yàlla moo leen yen eh, nee na ma dem yóbbu gëléem yi fa qultu ma dem nag ci sama mbokk yi ne leen nag inna nabiyya sallallahu alayhi wa yaxmilukum ala haula yonent bi de sallallahu alayhi wa moo leen jox lii ngir ngeen man koo war ngir mën a fekke xale bi waaw waaye nag walaakinni waaye wallahi laa ad'ukum hatta yantaliqa ma'i ba'dukum ila man sami'a maqalata rasulillah sallallahu alayhi waaye du mayem fii il faut kenn ci yéen ñëw léegi ànd ak man wala ñenn ci yéen kenn ci yéen wala lenn ci yéen ñëw ànd ak man ñu dem pas ci yonent sallallahu mais koo xam ne fekke na xew-xew bii fekke na bi ma bi mu may jox gëléem yi ak la mu wax ba bu ko defee ngeen bañ a njortu ne man maa leen wax lu leen neex ndax fi ma ñëwee xam nga dafa njëkk a dem mu dem ñëwaat ne leen yonent sallallahu alayhi nee na du leen yem dara mu toog tuuti dégg say naa Bilaal di ko wone ko kaay wu yonent sallallahu alayhi mu ñëw yonent sallallahu alayhi wax ko lii mu ne nag jël leen moo leen jox gëléem yi mais il faut kenn ci yéen ñëw ànd ak man ba ñu dem fekk koo xam ne fekke na jataay bi fekke na xew-xew ba yonent mi alayhi salaatu salaam mu nettali leen répéteel te man duma wax damay noppi ne ko moom na wax mu wax ne ko ngeen laaj ko kooku laaj ko ne ko ana lan la yonent salaatu salaam wax si euh, Abdallah ibn Qays kooku wax li mu wax ba bu ko defee laa tazunnu bu du ngeen am njortu an nii que man haddastukum man Abu Muusa dama leen a nettali shay'an mbir moo xam ne lam yaqulhu waxu ko rasulullah waaw damay bañ ngeen foog ne dama leen a nettali loo xam ne ci sama man maa ko wax te yonent saa salaam waxu fa qaalu nee na fa qaalu lii moom mooy nettali sayna Abu Muusa al-Ash'ari nee nag mbokkam yi ne ko ne <laughs> ne ko innaka indana la musaddiq de waaye ah comme que loolu nga bëgg nag wala nafalan na maa ahbab ñu ne ko mais pourtant ñun remettre ñu en cause li nga wax de yow ku dëggu nga fi ñun waaye nag comme que bañ nga ba fokk ñu ànd ak yow wallahi te danga koo waat ne laa ad'ukum duma leen bàyyi hatta yantariqa ma'i ba'dukum lu dul lenn ci yéen daal di ñëw ànd ak man mu dégg mu dem laaj koo xam ne fekke na ko mu wax est-ce que lii la yoneen saa salaam wax wala mu laaj ko lan la yoneen saa salaam wax Abu Musa al-Ash'ari ah ñun de dëggu nga ci yow ci ñun am nañ ci yow kóolute nekkuñu sax suñu xel sax demul ci remettre en cause li nga wax mais nag comme que loolu nga ah, kon nañ dem wala na fàlan na dinañ def maa ahbabta li nga bëgg mu ne fantalaqa abu muusa bi nafarin minhum radiyallahu anhum hatta ataw alladhina sami'u qawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man'uhu iyyahum thumma i'ta'uhum ba'd fa xaddasuuhum bi misli ma xaddasahum bihi abu muusa radiyallahu anhuma ah gaa yi def noonu am benn mbooloo jóg ne kon nañ leen ànd ak moom defal ko liñ bëgg rek kon ko waat na ci nee na ñu dem ba fekk ñoo xam ne fekke woon nañ jataay bi waaw fekke woon nañ bi yonent ma ne saab saab naan ko duma la yenn dara ak fi nga xamante ni nii fii laa koy fii la koy joxaate ñu dem laaj ñoo ñële ña ko fekke waaw léegi nag ah niñ demee ñu laaj leen ñooñu ne waaw yeneen saa salaam kii bi mu njëkkee ñëw nan la demee ñëwuñ na ko kii non yéen Abu mu al-Ash'ari yi ñëw na ci yonent saa gis ngeen ko lan la nan la demee ñaar yin fi ñëw ñu ne bu njëkkee ñëw dañ ko daleen ne duma laa ahmilukum wallahi laa ahmilukum ala dara laa leen dul laa leen dul yem ci dara waaw léegi bi ñëw après mu woowaat ko mu ñëwaat mu daal di koy jox siis gëléem ngir mu jox leen kaay ah muy loolu kon gis nga mooy yonent ma lay saar saar <laughs> mooy lii la gis nga ñii ni ñu dëggoo woon taxoon na fekk mu ñu fekk mu mer mooy moom xamul umpul ne ko lan moo tax mu weer xamoo waaw loolu mooy wan ne yeneen saa salaam des fois loolu da koy dikkal des fois loolu da koy dikkal da koy dikkal loolu tax euh, ñi ko doon it noonu lañ mel <laughs> mooy des fois dañuy mer. waaw wala nga kii ñaan way saa yi tey moom eh, sëriñ bi tey moom dafa tàng de waaw tey moom newul humeur bi ñu ko xamee woon de waaw <laughs> loolu nag le le fait que imam sayna Abu Musa al-Ash'ari ne wa waafaqtuhu wa huwa ghadban wala ash'ur te yëguma loolu mooy kon taalibe bu ko yëgee bu boobaa du ko laaj ay question du ko laaj ay question mooy ne yow boo gisee sëriñ bi nekk ci yenn xaal yi boroom xam-xam bi waroo ko laaj ay question mooy ci yenn xaal yi nga xam ne soit mu nekk comme xaal boo xam ne dafa mer wala yu mel noonu wala muy lekk jamono joo xam ne yow jamono ji muy bi li muy lekk mu ngi ci put gi waaw di ko wannaasu nga koy laaj ci saase déet yooyu imaam <laughs> imaam an-Nawawi am na yuñ ci leeral ci muqaddimatu al majmu' waaw ci ta teggin yi waaw boo gisee sëriñ bi mer wala nekk ci beneen état boo xam ne daanaka approprié wul ngir loolu da bàyyi ba loolu weesu voilà léegi kon Seydina Abu Musa al-Ash'ari kon gis nañ Ash'ari yu na yi waaw am na ñeneen imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi ba léegi ci côté jullit ñi way ngëm yàlla yi dëgg-dëgg ñoom ni ñu def bi yonent bi aleyhi salaatu salaam wootee tey soññu nit ñi ci ñu waajal ngir mën a dem Tabuk imaam ibn isxaaq raxmatullaahi mu ne summa inna rasuulallah summa inna rijaalan minal muslimiin mu ne summa inna rijalan min almuslimiin ataw rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa hum baakuun wa hum sab'atu nafarin min al-ansaari wa ghayrihim min bani Amr ibn Awf mu ne summa ginnaaw gi inna rijalan min al muslimin dafa am ay góor yoo xam ne ci way ngëm yàlla yi ataw dañoo dikkal rasulallah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ngi ci préparatif bi di dajale li ñu am ak li ñu man li wi ruum ngir dem Tabuk mu ne ta mbooloo bi ñuy ñëw wa hum wa humul baakuun ñooñ lañ xame ci way jooykat yi ñi nga xam ne ñooy jooykat yi mu ne wa hum sab'a te ñoom set lañu minal nafarin mbooloo minal ansaar bokk ci waa lansaar waa ahlul madina madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa ak ñeneen min bani amr ibn awf ci waa bani amr ibn ñoom ñépp ci waa Medina ñett juróom ñaar ñooñu ñooy ñan mu ne Saalim ibn muy Saalim di doomi Umayr wa Ulba ibn Zayd axi bani Haarisa ak Ulba ibn Zayd de wa abu layla abdurrahman ibn ka'b abu layla di abdurrahman ibn ka'b ñett mu ne wa amr ibn wa amr ibn humaam ibn al-jamuh ak amr ibn humaam ibn al-jamuh quatre non cinq cinq wala quatre quatre si quatre wa abdullah ibn mughaffal al-muzani abdullah ibn mughaffal mu ne wa baadu nnaasi yaquul am na nag ci nit ñu ne ne noodu abdullah ibn mughaffal almuzani waaye abdullah ibn amr almuzani wa harami ibn abdillah ak harami ibn abdillah harami ibn abdillah axu bani waaqif ñu ne moom mooy ci la woon muy sixième bi mu ne nag ki nga xam ne moo leen sëcceel septième bi mooy al-Irbaad wa al-Fazaari ak al-Irbaad ibn al-Fazaariyu hein luñ doon def si mu ne fastaxmalu rasuulallahi ñu daldi laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu utal leen war waay yuñ mën a war ngir mën a fekke xare bi ah mu ne wa kaanu ahla xaaja ñoom nag dañu leewoon ñoo xam ne dañoo aajo woon mooy way ñàkk lañu woon amuñu woon jamono yooyu te tamit manuñu woon possibilité man gëléem amuñu woon am am bi new fu woon ngir loolu waaw fa qaala bi ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu mu ne laa ajidu ma ahmilukum alayhi yonent bi aleyhi salaatu salaam man trouvé loo xam ne moom laa leen man a warlul loo xam ne man ngeen cee war ma jox leen lu ngeen mën a fekkee ci xare bi loolu nag aw ma ko mu ne fa tawallaw wa ayunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan allaa yajidu maa yunfiquun waaw bi leen yonent bi alei saatu salaam ne leen laa ajidu maa axmilukum aley aw mooy dafay newul trouvéwu ma aw ma loo xam ne moom laa leen di yene ngeen mën a fekke xare bi jox leen ay gëléem yu ngeen fu fekkee fatawallaw ñu jóge ci yeneen bi alayhi salaatu salaam ñoom mbooloo moom wan ko ginnaaw wa ayunuhum seen bët yi tafiidu mu ngi sotteeku mi na damay ci rongoñ xasana ndax triste am njàqare ci lan allah yajidu fi yunfiqun di nga xam ne trouvé wuñ loo xam ne ñoom ci seen capacité lu ñu mën a dépenser ngir man a fekk xare bi allahu akbar allah allahu akbar allah ñuy jooy allah kay ha léegi bala ñu dem mooy ñii nii ñooy ñan ñii ñooy ñan mbooloo mi est-ce que mas nañoo def seen tarjam ndax nee na sabaale jooykat yi ñoom lañ xamee al jooykat les jooykat mooy jooy wa humul baakuun ñooy jooykat yi lan moo tax ndax bañ leen ne awma lu ma leen yen neewuñ alhamdulillah tàngoor wii ay waay waay waay saafeel waay waay waay waay waay lii war baax comme ni naafiq yi def waaye ñoom gàntal gi ñu leen gàntal ci kaay dee kaay dee la de kaay xare ji te ñii ñuy xare jël ñooy waa Byzance les byzantins romains byzantins yi ñu nekk ñoo xam ne njàqare duggu leen ba ñu trouvé wul loo xam ne comme koy nag ci ma lay saab-saab amul lu mu leen jox ñoom nag ñu jàpp tiis dugg leen ci ñoom mënuñu koo defal seen bopp kon mooy ñu gis ne kon mooy ñun duñu dem loolu tax ñuy jooy allahu akbar kaay dem jihaad yow moom amoo loo demee kon am na ngànt mais muy jooy allahu akbar mooy ñii ñooñan walla walla loolu xadiis bi xam nga imaam ni sax Eh, dafa wax noonu mais imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci Dalaa'il imaam Ibn Jarir at-Tabari indi na ko ci tafsiram eh, niroo nag xadiisu imaam Abu Muusa al-Ash'ari sànq lu ma waxoon imaam kii nu mu tudd eh, al-Buxaari soloo na imaam Muslim soloo na ko si si si ci kitaabul imaan ci kitaabul iman ci xadiis sayna abu muusa al ashari soloo na xadiis boobu ah ah ci riwaay imaam muslim bi bu imaam ah, xadiis ah, abu muusa al ashari bi woon mooy foofu dafa niroog terme yi imaam ibn Isaaq utilisé fii ndax foofu imaam abu muusa al ashari dane ah dafa dem bi ñu ko yónnee dafa ànd ak ci benn mbooloo mooy ci ndax imaam muslim da ci indi version yu bari comme ni mu noom ni ñu ko xamee rek moom bu yëndee xadis day indi di indi tegal leen boole leen benn bool mu ne abu seydna abu muusa al ashari radiyallahu anhu dane ataytu nabiyya fi rahtin min al ash'ariyyin nastaxmiluhu fa wallahi laa axmilukum wa maa cindi maa axmilukum aley nee na dañoo dikkal dama dikkal yonent salaam ànd ak benn mbooloo ci ash'ariyyin sama mbokk yi nastaxmiluhu ñu koy ñaan ngir mu utal ñu lu ñu war ngir fekk xare bi nee na fa qaala yonent saa salaam wax ne wallahi la ahmilukum wa ma indi ma ahmilukum alay waat naa ci yàlla duma leen ya te duma awma dara lu ma leen lu ma leen di ya nga ne loo koy boole bi dañ naan mais fii mooy lu fekk que comme que ñoo ko yónni woon moom mu dem moom kese moo demoon mais mooy loolu mooy yow ki la yónni bu la neexee nga ne man daanaka moom moo wax wax ji waaw ndax moom mu yow porte-parole am kese nga léegi nag ah, mu ne imaam euh, kon kon euh, nu mu tudd mooy loolu loolu mooy taxriiju xadiis bi dañuy gis ne kon am na cosaan fi Saxiixayn te dafa niroog xadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu wax nañ la tamit que ne imaam Muusa ibn Uqba comme ni ne ci Dalaa'il an-Nubuwwa ci imaam az la ko jëlee ci bi sanadin mursalin saxiix léegi nag ginnaaw loolu ñii ñooy ñan juróom-ñaar lañu selon imaam ibn Isaaq ki ci njëkk mu ne Saalim ibn Umayr mu doon Saalim Saalim ibn Umayr ah, ibn Thabit ibn Nu'man ibn Umayya ibn Imru al-Qays ibn Tha'laba waaw Ah. moom mi imaam Muusa ibn Uqba nee na Seydina Saalim ibn Amr dañuy wax Saalim ibn Umayr Saalim ibn Umayr la imaam ni sax wax Saalim ibn Umayr dañuy wax tamit saa am nañu ne Saalim ibn Amr la waaw imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi nee na bokk na ci ñu fekkee gazwatu Badr bokk na ci Badr yuuna yi waaw fekke woon na imaam Kanta imaam uh, Ibn Abdul Bar nee na wax na sax que ne waxuma la Badar kese waaw waaye shahida al aqaba wa badran wa ma ba'daha mu ne fekke na Badar fekke na aqaba ba yonent bi aleyhi salaatu salaam di jaayanteek waa Ansaar moom Saalim ibn Umayr ibn Thaabit ibn Nu'maan ibn Abi Umayya ibn imru'il qays ibn Tha'laba radiyallahu fekke na aqabatu Mina fa yeneen ci ma ne saa saam doon dajeeg waa Lamsaar ngir ñu jàppale ko fekke na loolu ah fekke na ko wa shahida badran wa badran te fekke na ghazwatu Badr ndaw jaloore wa ma ba'daha xare yépp la fekke waaw imaam ibn Isaaq imaam ibn Sa'd hein ñoom ñépp nee nañu moom mii bokkoon na keroog gazwatu Tabuk ci mbooloo mi nga xam ne ñoo dikkaloon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bii mu nga xam ne ci lay soññ nit ñi ñu waajal ngir li gazwi Ruum ngir xare byzantin yi xare romain byzantin yi këne Seydina Saalim ibnu Umayr bokk na ci ñi nga xam ne ñoo dikkaloon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ngir ñaan ko mu utal leen lu ñu war ngir ñu participer ci xare bi ndax ñoom amuñu lu ñu war amul lu leen yóbbu ba Tabuk hein yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne leen laa ajidu ma ahmilukum alayhi aw ma lu ma leen warale muy jooy ñoom ñépp ñuy jooy triste le fait que ñoom amuñu hazanan alla yajidu ma yunfiqu ma yunfiqun loo xam ne moom lañuy dépenser ngir mën a fekke xare Tabuk ah moom Seydina Saalim ibn Umayr far na fekke mujj na ko fekke nag waaw loolu moo tax imaam al eh, borom isti'ab di imaam Ibn Abdul Bar mu ne shahida al aqaba wa badran wa ma ba'daha fekke na aqaba fekke na badr fekke na xare yi am après badr mu ne nag wa maata fi xilaafati Muawiya mu ne mu ngi génn àddina moom Saalim ibn Umayr mu ngi génn àddina ci jamono yi Seydina Muawiya bin Abi Sufyaan mu ne ci la génn àddina jamono yi Seydina Muawiya ibn Abi anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma imaam ibn ishaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa ala abiihi mu ne kon summa inna rijalan min almuslimina ataw rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wa wa hum sab'atu nafarin min al wa ghayruhum min bani amr ibn awf mu ne ginnaaw gi mbooloo ci jullit ñi dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam te ñoom ñooy jooykat yi juróom-ñaar woon ginnaaw bi mu tuddee Saalim ibn Umayr mu ne wa Ulba wa Ulbatu ibnu Zayd ki leen ñaareel mooy Ulba ibnu Zayd axu bani Xaarisa di mbokk waa banu Xaarisa Allah mu doon Ulbatu Ulbatu Ulba Ulba j'espère que ma prononciation leer na ayn bi la daal <laughs> waaw Ulbatu ibn Zayd ibn Amr ibn Zayd ibn Jusham ibn Haarisa ibn al-Haaris ibn al-Xasraj ibn Amr ibn Maalik ibn al-Aws al-Ansaari al-Awsi radiyallahu anhu mu doon Ulba la tuddoon di doomi Zayd Zayd di doomi Amr Amr di doomi Zayd Zayd di doomi Jusham Jusham boobu di doomi Haarisa xaarisa di doomi alxaaris xaaris boobu di doomi alxasraj xasraj di doomi amr amr di doomi malik malik di doomi aws mi nga xam ne mooy kiiwu beneen clan bi al ansaari ci waa aws moom ulbatu ibnu zeyd waaw ulbatu ibnu moom mii benn nettali bii daanaka lañu am ci moom moom lañu am ci moom Seydina Ulba ibn Zayd te nettalem lu yéeme yéeme yéeme la imaam ibn isxaaq kon raxmatullaahi aleyhi nee na moom Ulba ibn Zayd bokk na ci ñi nga xam ne kon gazwatu Tabuk bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di nit ñi ngir ñu waajal ko teel leen a wax destination bi wax leen fi mu leen waxe xare bi la leen ne Tabuk leen jëm def ko ci loo xam ne nekkuloon habitude am moom alayhi salaatu wassalaam bokkul woon ci aadaam bu doon génn xare di ko yëgle waaw bu bëggoon xare kan da doon wane la ci biti ku ko gis dangay foog ne feneen la jëm fii mu teel leen koo wax ndax sori gay fa mu sori tar tar bi mu tombeel gazwatu Tabuk ci canicule bu mag ak ñàkk gi ni mu réer waaye surtout ak ñañuy xare ji ñooy ñan ak seen doole Seydina Ulba yonent bi aleyhi salaam di wër di wax saxaaba yi radiyallahu anhum ginnaaw bi leen ko yëgalee di leen soññu ci effort de guerre ñu waajal li nga xam ne mooy loolu waaw li yata'ahhabu lahu ahbata ngir ñu daal di koy waajal vraiment ni nga xam ne noonu la yelle moom Ulba bokk ci mbooloo mi nga xam ne way néew ji doole lañu woon amuñu woon li nga xamante ne mooy lu ñuy mën a waajale xare bi amuñu woon lu ñu waajale xare bi ñu ñëw nekk juróom-ñaar ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doo Ulbat ibn Zayd ñaan ko ngir mu utal leen bokkoon ay géléem wala fas yu ñu war ngir fekke ghazwatu Tabuk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen leen jox ñu tourné di jooy ñu tourné di dem wa ayunuhum tafiidu min ad-dam'i xasanan allaa yajidu maa yunfiquun waaw seen bët yi seen rongoñ yi di tuuru ñu triste ba nga xamante ne trouvé wuñu lu ñuy dépensé ngir mën a fekke ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci xarem bii mu yëgle di ghazwatu Tabuk ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayam bi ci mois rajab moom sallallahu alayhi wa moom nag bi nga xamante ne ci la lool xew li mu def li mu def moom Seydina Ulba dane comme que awma lii awma lu ma joxe awma dara waaw awma dara te dem naa ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem naa ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah nee na amul lu mu ma jox amul dara lu mu ma jox léegi man lenn laa am comme ni nga xamante ne nii xadiisam bii bu siiw la imaam al-Bazzaar daal dina koy soloo ba pare mu ne ulba haadaa rajulun mashhuur min al-ansaar wala na'lamu lahu ghayra haadal xadiis imaam al-Bazzaar Abu Bakr al-Bazzaar rahmatullahi alayhi mu ne ulbatu haaza rajulun mashhuurun min al-ansaar mu ne moom de góor la gu siiw ci waa Ansaar wala na'lamu lahu ghayra haaza al-hadiis xamaluñu ko nag lu dul xadiis bi xadiis bii rekk lañu xam ci moom waaw xadiis bi mooy lan kon imaam ibn Manda soloo na ko tamit imaam ibn Mardawey soloo na ko ci xadiisu Mujammi' Jaariya ci sanad yoo xamante ne nii yu wér lañu booleen boolee imaam ibn Isxaaq daal dina koy tudd comme nim newe ci su si euh, euh, euh, siiratu ibn Hisham biduuni waaye sanad yële ñoo ko wéral ñoo koy dëgëral wan ne moom kon mbir mi am na cosaan te naka noonu imaam at-Tabarani daal dina koy solo raxmatullahi ala aljamic na ko noonu al imaam xati alxatib albaghdaadi raxmatullahi aley a ah. imaam ibn abi dunya tamit soloo na mu jaar ci yoonu imaam ibn uyayna an amr ibn dinar mu jëla ko ci amr ibn dinar sëriñam bu mag boobu almakki an abi saalih mu jëla ko ci abi saalih assamaan an abi hurayrata mu jële ko ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu suuf ko foofu tuddul turu seydina ulba ibn zeyd radiyallahu taala an il jamii imaam ibn abi dunya moom bi mu ko indee ci imaam abu saalix la yem mursala imaam ibn isxaaq mu ne raxmatullah mu ñëw ci nettali mi ah, wala ñu jël càllale imaam ibn manda mu jaar ci yoonu Muhammad ibn Talha an Abdil Majid ibn Abi Abs mu jaar ci baayam an jaddi mu jële ci baayam jële ci maamam ibn Jabr Abi Abs ibn Jabr an abiihi an jaddi Abdul Majid ibn Abi Abs ibn Jabr an abiihi an jaddi annahu qaal mu ne kaana Ulbatu bnu Zayd bnu Haarisa rajulun min asxaabi nabi mu ne Ulba ibn Zayd bnu Haarisa de benn góor la woon bokkoon ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam falamma hadda ala sadaqa jaa kullu rajulin minhum bi taaqatihi wa mu ne bi nga xam ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam soññu nit ñi xirtal leen ci ñu saraxe mooy génne li ñu am ngir waajal gazwatu Tabuuk wax naa la ne dañu soxla woon ay nit mais dañu soxla woon ay armes waaye dañu soxla woon ñëy yéeg ci fas yeeg xar yi non ak gëléem yi mooy lu leen yóbbu ba tabu gaa yi dañu soxla ñooñu lu leen lu ñuy lekk provision yeneen ci malay saab saab digal ñépp ku nekk na indi lu waay man na def ngir effort de guerre moom amul dara lum joxe te ñëw na laaj yonent ba lay saar saar ànd ak ñeneen ñi ñeneen juróom benn nit mu ne leen awma lu ma leen yenn pour ngeen fekk xare bi ba yeneen ci aleyhi salaatu salaam soññee ci ñu joxe jaa kullu rajulin minhum bi taaqati wa ma inda ku nekk ci saxaaba yi radiyallahu anhu la nga am dinañ ñëwaat incha allah côté bii lu bari ci ñeneen ñi ci des ba léegi ci effort de guerre ngir ghazwatu Tabuk ñi nga xam ne jullit ñi nga xam ne ñoom dengi dengiwuñ ci seenu gëm yàlla contrairement al munaafiquun al kibaar contraire ak yu mag yi ku nekk indi li nga li nga li nga am ak fa sa kàttan toll la ne fa yow fa qaala Ulbatu ibn Zayd kantaa Seydina Ulba ibn Zayd Allah moo tax nettaleem éclair la ceñeer la ci lëndëm yi nga xam ne moom lañu newe ñun lëndëmu nay lëndëmu man a supporter gis sa mbokk jullit di dee ci ñàkk nga man koo dimbali mais sa yoon newu ci nga teg sa kanam ils sont des fainéants dañoo bañ liggéey mais ñi am doole di kii di yalwaan di kii dara ko dul dimbali na dee waaye bu dee man duma ko jox dara waaw histoire am ceñeer la leer la ci suñu biir lëndëm yi ñu ne waaye tamit ndeysaan ñépp joxe moom amul lum joxe fa qaala mu ne nag allahumma am na ci yenn ruwaaye yi dafa bàyyi ba guddi mu julli jullil boroomam ay rakaat xaalisatan li wajhillaahi tabaaraka wa taala yu sell ngir boroomam subhaanahu wa taala mu laaj ko mu ñaan nag tàllal loxo yi ñaan ne allahumma innahu laysa indi ma atasaddaqu bi allahumma inni atasaddaqu bi irdi ala man naalahu min xalqik allah allah point final point final mu tàllal loxo yi ci lëndëm gi mook boroomam subhaanahu wa taala képp mu ne allahumma ebuur yàlla innahu laysa indi ma atasaddaqu be dëgg-dëgg newul fi man te yaa ma gën a xam sama bopp sama kër nii ci man aw ma dara loo xam ne moom laa mën a participer saraxe joxe génne ko participer ma participer ci effort de guerre bi nga xam ne moom la sa ndaw li sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woote loolu de aw ma ko aw ma dara lu ma joxe waaye allahumma comme que noonu la demee nag buur yàlla inni man ulba atasaddaqu bi irdi ala man naalahu min xalq allah allah saraxe naa sama der aw ma lu ma joxe mais am naa sama der am naa sama réputation man ulba saraxe naa sama der ala man naalahu min xalq képp koo xam ne teg na ci sama der lu dul noonu ci sa jaam yi ci sa mbindeef yi jéggal naa ko def naa loolu mu ma wax ci lu ñaaw wala def ko loo xam ne lu ma nar a atteindre la ci lu ñaaw loolu lépp saraxe naa ko def naa ko li wajhillaahi tabaaraka wa taala jéggal naa la def naa ko ngir yow borom bi subhaanahu wa man de sama der laa am awma leneen lu ma saraxe léegi saraxe naa sama der mooy lu ma ci mooy ma sa wax ak lu ma ciy wax yi loolu lépp def naa ko muy sarax waaw jéggal naa boroom toppaw ma ko dara toppew ma ko dara dara dara dara waaw eh, xoola imaam dinañ ñëw pareegul riwaay imaam ibn Isxaaq bi mu ne fa amma Ulbatu ibn Zayd fa xaraja min al fa salla wa baka bi leen yonent bi aleyhi salaatu salaam dëppee ne leen awma lu ma leen jox dafa génn ci guddi gi fa sallaa mu daldi julli wa bakaa daldi jooy wa qaala mu ne allahumma ee borom bi subhaanahu wa taala dafa julli ci guddi gi daldi ñaan wa qaala mu ne allahumma ka allahumma innaka qad amarta bil jihaadi wa raxabta fii mu ne ee yow sama boroom innaka dëgg-dëgg yow qad amarta bil jihaad yaa digle li nga xam ne mooy jihaad mooy xeex ci sa yoon wa raxabta fiihi nga xemmem loo nit ñi ci loolu waaw daraja yu mag yi nga wax ci ñi nga xam ne ñooy xeex bi xare ci sa yoon tey kër këri ci sa yoon waaw wa raxabte fii walam tajal indi ma bi te ci sa dogal ak sa namm-namm defoo ci sama loxo tegoo ci sama loxo loo xam ne moom laay dëgërlu ci loolu ngir mën a bihi maa rasulik maa ataqawwa bihi maa rasulik loo xam ne moom laay mën a dëgërloo ba mën a fekke xare bi ak sa ndaw li sallallahu alayhi wa loolu lépp ginuma la koo xam borom bi yaa dogal loolu wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asaabani biha fi jasadin aw ird mu ne nag comme que noonu la demee wa inni man ulba atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asaabani biha fi jasadin aw maa ngi saraxe naa def naa sarax bépp jullit boo xam ne mas na maa tooñ te dina ma tooñ mooy képp ku ma masa tooñ asaabani biha bépp jullit boo xam ne daf ma masa tooñ loo xam ne ci sama der bi mooy da koo dal direct loo xam ne moo xam ab dóor la wala ab jam wala lu mel noonu wala loo xam ne laal na sama der sama koor aw irdin wala muy réputation mooy yàq nañ sama der feneen jëw nañu ma wax nañ ma lu ne képp koo xam ne mas nga maa def loolu loolu def naa ko sarax saraxe naa loolu borom bi subhaanahu wa xoola ci riwaay imaam ibn mandah bi bi mu waxee loolu mu ne ca suba ga fa amara rasulullahi sallallahu alayhi fa naadaa ayna almutasaddiqu bi irdihi albaarixa hmm? yonent bi aleyhi salaatu daldi eh, eh, digle am ku woote ne ana laajte waaw ana kan mooy ki nga xam ne moo saraxe deram kan moo saraxe deram bi ana ki saraxe deram laa bëgg a xam waaw ki saraxe deram laa bëgg a xam ah am na ci yenn riwaay sax yonent saa salaam wax mu daal di noppi rek mu laaj ñu insister waat ci la door a jóge fa qaala ulbatu fa qaama ulba mu jóg ci biir mbooloo mi am na mu ne ci biir jàkkaam ji la woon waaw liñ jullee ba pare fajar yonent mi aleyhi salaatu salaam laajte ana kan la kan moo saraxee daram ci yéen hmm? biig bi léeg-léeg nag dara dal ñu ñun ñuy jàng-jàng lu wolof te mënaguñ naan biig ci guddi boo nee biig rek doy na biig guddi la waaw mais biig ci guddi waaw ah, mu nekk insister looy insister mais biig daal doy na kan moo saraxe daram biig nee na fa qaama mu far jóg bi ñépp ne tek yeneen saa saa insister mu daal di jóg fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko qad qubilat sadaqatuk Allah nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko nag qad qubilat dëgg dëgg nangu nañu sadaqatuka sa saraxe boobu allahu akbar allahu akbar allah gis nga lim def kon nit kon ñun toog naan awma dara loolu du wax gisoon nañ fan yee yonent bi aleyhi salaatu salaam ci xadiisu Seydina bi ñuy def tarjama Seydina at-Taa'i hein Adi ibn Haatim radiyallahu anhu bim ne sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul ittaqu nnaara walaw bi shiqqi tamra walaw bi kalimatin tayyiba mooy teleku leen safara même bu dee ne ci kàddu tàndarma bu ñu xara ci digg bi ngeen ngeen di saraxe ngir moytandiku ci safara mu ne walaw bi kalimatin tayyiba même bu dee ne ak kàddu la goo xam ni gu rafet lay doon Allah kon bokk na ci sarax yu am solo yi mooy saraxe sa der waaw te nit boo defee loolu allah mooy sa àddina comme yow neex na mooy kenn dootu la rapporter li ci jëw ñi lay rapporter nam maan yépp teel leen a wax ne leen arrêté parce que yéen man saraxe naa sama der def naa ko sarax ngir wajhillah képp koo xamante ne ni mas na maa wax même bu dee ci li ci liñ jëm ci kanam ku ma masa wax la wala mu masa def ci man loo xam ne lu dul noonu loolu lépp lu ma waay daal mën a def ci lu dul noonu def naa ko sarax li wajhillahi taala xoolal kooku nit day toog fële di ko jëw moom mu ngi ci maqaama yoo xam ne mm, leneen mooy ko ndax loolu lu kawe la non lii nii muy wax nii lu kawe kawe kawe kawe kawe la te du ñépp ko man waaw laa tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawatun ka'annahu waliyyun hamiim wala yulaqaaha illa alladhina sabaru wama yulaqaaha illa du xadin adim loolu mooy aaya bi mooy mooy li Ulba Seydina Ulba def nii ah laa tastawi alxasanatu wala sayyi'a lu baax ak lu bon yemuñu idfa jañal lu bon buñ la ko defee jañe ko lu baax idfa billati hiya ahsan li gën a rafet waxul lu rafet li gën a rafet as-sayyi'a dee ko jañe ñaaw mooy ku la ji ak mbaadool laaj ñàkk savoir vivre ak wax ju ñaaw yow jamais bul adresser en son endroit wax ju ñaaw bul wax bu ko wax wax ju ñaaw de déet idfa billati hi ahsan défendre li gën a rafet diw dafa jóg yàq sa der waaw fii mu ne mbooloo mi am na ñoo xam ne dara indiwu leen fii waaw seen intérêt yi bopp kese leen fi tax a ñëw yàlla taxul ñu jóg waaw te diw mii ci la ñépp mbooloo mépp dina dégg ne tekk di xool yow boo jëlee micro bi war a wax ñépp foog ne nag xam nga loolu Iblis danaan la seen <laughs> loolu waaw affront la sabañ kii na la ñum dëbbin na la ko rokkin ko ko ay wa te nit ñi loolu lañuy xaar yow boo jëlee neel alhamdulillah ba ma yàlla wane ci man ay défaut yoo xam ne man amaana xaw ma ko woon ba diw sama mbokk mi daldi ma koy xamal man nag awma dara lu ma ci yokk lu dul naan ko jazakallahu xayra yal la buur yàlla fay ci lii nga ma wax ne noonu laa mel te di ñaan ñépp tey ñaan yàlla tey sàkku ci ñépp ñu ñaanal ma ma def ay effort ngir génn ci façon jikko yi mu wax noon laa mel allah te yal na ko yàlla nel na ma yàlla gindi gindi ko gindi ñépp billaahi boo defee loolu <laughs> allah mais xam nga loolu loolu toog di wax nii moo seen kon idfa billati hiya ahsan boo ko defee fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa waa ji nga xam ne sa diggante yow animosité daa doxoon seen diggante ak meroo akuk noono day mujj nekk ka annahu waliyun xamim day nekk mujj nekk sa xarit boo xam ne bu la jege la waaw liñ naan copain queuse moo raw copain queuse yi suñu boroom nag ne mbir mii nag c'est pas simple la yulaqaaha illa alladhina sabaru gis nga lii jikko yii kenn du dajeek moom lu dul ñi nga xam ne ñooy muñkat yu mag yi ñii muñ ñoo ko man de wamaa yulaqaaha ta du daje moom illaa zu hazin azim koo xam ne borom bi subhaanahu wa da ko defal cër bu rëy fa moom waaw daf ko defal cër bu rëy te defal na ko Seydina Ulba mu mën a wax lii def naa ko sarax ñu nit nit nag lu baax bu taxawee bu naan man paree bu ma mooy man miy wax yow miy dégg ak boo ko jottalee ka nga koy jottale fexeel ne ko jëlal patt ci sa borom insha allahu taala jëlal patt fi nga ne ne allahumma buur yàlla man de loolu la wax waaw ngir roy loolu mooy jikko yi nga xam ne ñooy yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam te loolu muy asabuur bokk ci al asmaul husna suñu boroom mi nga xam ne inna allaha kaana afuwan ghafuura li muy jé jégg laa koon ak jël laa koon la mooy ne melo boroom bi la subhaanahu wa loo xam nit ñi lu ne lañuy def mu bàyyi leen bu doon ne lu waay def mu faj ko ci saase nga gis conséquence ba ñaari nit dootuñu dox ci kaw suuf kon nag man may wax ne te képp ku mën a wax loolu te mu dëggu ci yow mooy nga fexe tamit ne ci di dox ngir loolu ne waxal fi nga ne ne kama allahumma kama qaala abduka ah saaxibu nabiyika sallallahu alayhi wa sallam ulbat ibn zayd fa ana aqulu kama qaala ah allahumma inni atasaddaqu bi irdi ala man naalahu min xalqik man de nee naa yow suñu boroom maa ngi def ni sa euh, àndandoo yonent bii def nga xam ne lépp ci moom lu ko jële lii lépp mooy ci moom lañ jële lii ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam la doon noonu la doon def waaw képp koo xam ne ton nga ñu ci suñu der walla suñu réputation wala lu man di doon ax nga ñu ci dara ci mbindeefi yàlla yi laa waxuma julli ñi kese mbindeefi yàlla yi atelaak lu mu man di doon loolu lépp jéggal nañ ko def ko sarax def ko sarax boo xam ne li wajhika yaa rabbal alamin ibtiraa mardatika wa marda nabiyika ngir sàkku sa ngërëm ak ngërëmu yonent bi alei saatu salaam jeex na takk allahumma amin yàlla na nga ñu defal loolu kon kooku mooy sayyiduna Ulba ibn Zayd bokk ci ñi nga xam ne keroog Tabuuk loolu la leen yonent bi alei saatu salaam wax alxuraan di leen wax naan ñu dëpp waaw nga gis buñ ñëwee ñu ne leen laa ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan allaa yajidu ma yunfiqun suuratu tawba aaya 92 ñi nga xamante ne nii buñ ñëwee bëgg nga yen leen utal leen lu ñu war ngir mën a fekk xare nga ne leen awma lu ma leen yen awma lu ma leen jox ñu dellu te seen xol bët ya ñu koy tuur ak ay rongoñ xasanan triste attristé wu allah yajidu le fait que trouvé yunfiquuna lu ñuy dépensé kon kooku mooy Seydina Ulba ibn Zayd euh, ci jotaay bii ni ñu àggale ñi ci des insha allahu taala radiyallahu taala anhu wa ardah wa anna bi wa ja'ala a'ali firdawsi